allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu waaw borom bi ñu ngi lay ñaan yàlla nag ñu wan ñu nag ñoom ñaar dëgg te nga wërsëgal ñu ñu topp dëgg parce que loolu sa wërsëg la borom bi tabaaraka wa taala du ngóoraay kenn mu gis dëggug yàlla womatu ci te yàlla tax loolu du ngóoraay kenn kenn ko liggéeyut sa wërsëg kese la alhamdulillah yal nañ ñu wërsëgal lool te nga wan ñu neen ba mu leer nañ ñu mooy neen te ñu wërsëgal ñu ñu sori ko parce que bari nañu gis neen waaye amuñu tawfeexu yàlla jàppandalug yàlla balaam bi da leen a seetaan jàppalu leen ci ngir ñu mën a sori neen dañuy nekk ci neen gi sax ñenn ñi xam ne lii neen la mais dafa mel ni dañ leen ci nuur naq leen ci mënuñ cee génn mel ni dañ cee lap yal na borom bi nga sorli ñu ci loolu wan ñu meen bam leer nañ te nga wërsëgal ñu ñu sori ko ak lépp lu takk ci ñun ak mboolem jullit amin ya rabbal alamin Seydina Umar te lii la wax bu ma borom bi muccalee la in sallamani Allah la ad'anna aramila ahla al-Iraq la yahtajna ila rajulin ba'di abada allah waaw wallahi bu ma yàlla daal di muccale yaa Hudayfa ak yaa Usmaan ibn Hunayf radiyallahu anhuma dinaa bàyyi veuve jigéen ñi ñàkk seen boroom kër yi te dëkk Iraq dootuñu soxla benn góor sama gannaaw waaw dinañ fàtte ñañu faatule mais dootuñ doyeeti keneen leen lépp loo xam ne da leen doon ay piisa ki naqar leen di dal ci wàllu loo xam ne luñ leen war a ñooñu seen jëkkër yi waroon leen a taxaw dinaa leen fa taxaw waaye Seydina Amr ibn Maymun rahimahullah mu ne waaye fama atat alayhi illa rabi'a dikkul coom lul ñeenti fan hatta usib ba ni nga xam ne moom la ko Abu Lu'lu' Abu Lu'lu' al-Majusi alayhi min Allah ma yastahiqu di daal di jame Allahu akbar Allahu akbar Allah Allah léegi ñu delluwaat ma sha Allah radiyallahu ta'ala an Umar radiyallahu ta'ala an ibn al-Khattab wa man qala amin amin kon nag mu ne léegi nag fii nag lañuy ñuy ñëwee nag ci suñu xadiis bi nag waaw mu ne gis nga xadiis yi dañ koy gis à prime abord jàpp yi yu gàtt la mais imaamu Nawawi da ci gis léegi ñun ñuy door agsi nag li nga xam ne moom la indi nii nga xam ne moom la Ma'dan rahimahullah daal di nettali mu ne summa innakum ayyuhan nas lii mooy suñu kàddu yi nag la ci riyaat bi ginnaaw bi yéen nit ñi kon gis nga xutba bi ni mu guddee moo tax mu ne fa qaala fii xutbati ci riyaat bi mu wax ca xutbaam ba parmi lam wax lii et eh, yéen nit ñi waaw bu kenn jàpp ne fii ay kokaalaan laak sujet yi bokkul wax na ci wàllu xilaafa gi wax na niñ kii woon wax na nangam wax na ci kalaala wax na déet <laughs> loolu ñu xamul xam-xam ñooy wax xalaate noonu déedéet lii tram la deme nii la war a demee waaw hum alladina rabbahum almustafa wa kafa wallahi ñii dañooy ñi nga xam ne ñoom la yonent bi di yàlla belli daal di koy tànn ci kaw képp kenn bépp muy def daal di yar te yar doy na salawatullahi wa salaamuhu alayhim wa radiyallahu mu ne ginnaaw gi yéen a ngi lekk ñaari garab yoo xam ne laa urahuma waaw ah man gisuma leen jàpp ma ne illaa lu dul ne ñoom ñaar xabiisa tey ni ñaari garab lañ yoo xamante ne baaxuñu am na tamit laa arahuma man nga ko wax gisuma leen mooy jàpp man ne loolu ne xabiisa tey ne loolu wax nañ ci sànq waaw waaw ne lool ci wàllu luxa la ndax lan xet gaa naqari ak loolee waaye du loo xam ne dafa xaram waaw muy ñaari garab yii mooy lan mu ne hada al basal wa mooy soble ak li nga xamante ni waxoon nañ la mooy fruit ak li nga xam ne mooy laaj waaw waaw akbar waaw <laughs> mu ne laqad ra'aytu dëgg-dëgg man Umar gis naa radiyallahu anhu rasulullah dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yàlla na borom bi julli tey sëlmal ci moom ida wajada ndeem dajoon na bu ma soon daj riihahuma seen xet min rajulin ci benn waay fil masjid ci jàkka ji amara day digle bihi ci waajoo jee fa uxrija ñu génne ko ilal baqi'i yóbbu ko baqi'a te almeer ya <laughs> ngir suuli ko déet déet suul naa faa damay koy suul <laughs> ngir yar ko ba bu ëllëgee dina moytu lii bu bañee dem baqi'a <laughs> waaw mu ngi doonee baqi'a lañ ko doon yónnee laa wax Hmm. ngir taral niñ koy yare ba bu ëllëgee bo xaram du ci demaat xam nga buñ ko bàyyi woon ci ëtt bi parce que ëttu jàkka rahbatul masjidi day jël attey masjid bi <laughs> waaw waaw moo tax ñu sànni yóbbu ko sori ne ko demal ñu génne ko yóbbu ko Baqiya ca Almeria ndax Baqiya daa xawoon a këcc tuuti ah <laughs> voilà mooy léegi nii xam nga daa daa nekk moom jàkk ji suuf mais jàkk ji dañuy extension yu bari yokk yu bari yokk yu bari yeneen saa sam gisoo ba muy waaj a génn ànd ànd ak Abu Muwayhiba waajalal ma war waay ñu war mu war daal di ñu daal dem ci almeeru Baqi mu taxaw lu yàgg di ñaan waaw pare mu ne ko yaa Aba Muwayhiba waaw benn mawlaam la woon mu ne ko Abu Muwayhiba est-ce xam nga ne boroom bi daf maa tànnloo diggante la ne moom ak yi fii nee na ma ne ko maa ngi lay ay yonent bi alay saa saam naa la sama baay ak sama ndey man Abu Muwayhiba yonent bi alay saa tànnal li ne fii ba bu neex la après nga dem àjjana ma ne borom ma tànnaloo ma ñëw fi moom wala ma des fii lu ma neex summal janna waaw mu ne ko yonent saa saam bi abi anta wa ummi dama lay dagaan di la ñaan yoneen saa sax tànnal li ne fii nga dund ci suuf kaw suuf lu mu la neexee après nga dem àjjana yoneen saa sax ne ko laa yaa Abaa Muwayhiba waaw déet yow Abaa Muwayhiba laqad ixtartu liqaa'a rabbi waaw yonent may saa sax ne ko tànn naa dajeek sama borom moom mi ñuy jàngaloon man ahabba liqaa'a Allah ahabba allahu liqaa'ahu wa man kariha liqaa'a allah kariha allahu liqaa'ahu waaw képp ku sopp dajeeg sa boroom ah boroom bi tabaaraka wa taala dina sopp accueillir la dajeeg yow waaye ku bañ dajeeg boroom bi boroom bi dina bañ dajeeg yow waaw sayyidatu Aisha ne ko ya rasuulallah kullunaa naxaafu al-mawt ah yoneen saa saa ñun ñëpp ragal dee nag non dee nag nekkul loo xamante ne nii dañ ciy sóobu noonu day yoneen saa saa ma ne déedéet <laughs> laysa kama tazunni kama tazunni ya ibna Siddiq <laughs> ya bint Abi Bakr ne ko déedéet mbir mi demawul ni nga ko foogeew doomu Abu Bakr déedéet mu ko way ngëm yàlla ji bu dee di jege ci moom borom bi da koy wan la ne fa moom ci xéewal yi teraanga yi nga xam ne moom la ko waajalal bu ko defee mu sopp dajeek borom bi borom bi sopp dajeek moom kantaa yéeféer bi boroom bi da koy wan la koy xaar ci ay mbugal ak mbugal <laughs> ay mbugal yoo xamante ni leer na ko ne bu ruugi rot ñuy rot ci kaw moom kay balaa muy rot sax la tàmbale parce que sakaratul yu metti lay am moo xam ne lii nag dékku yi lu metti metti ci kaw suuf moo gën a simple quand dem bar sax léegi àllaaxira foofu moom moo gën a tar moo tax du bëgg dajeeg yàlla bu ko defee boroom bi du bëgg dajeeg moom allah kon waa ji Baqiya lañ ko doon yóbbu kon Baqiya foofee lañ yóbbu waa ji léegi nag Seydina Omar nag ne kon loolu ba léegi day day dugg ak hadith yi ñu gisoon bii weesu ah kene man akala min hadhihi shajarati yani suum fala yaqrabanna masjidana képp koo xamante ne nii lekk na dara ci sunu ñu ngi waxaal tamit lëkkaale bi ah ak suñu bunt bi bu mu ci garab yi mu li nga xam ne mooy laaj bu mu jege suñu buntu yi suñu suñu jàkke yi waaw ma ak yë falaa yaqrabanna wala yu falaa yaqrabanna wala yusalliyanna maana bu mu ñu jege te bu mu ñu jullee ñu waaw ak bu Seydina Jaabir bi man akala suuman aw basalan falyatazilna aw falyatazil masjidana képp koo xam ne lekk nga laaj bu ñorul wala soble ju ñorul na nga ñu sori wala na nga sori suñu jàkke yi beneen riwaay imaam Seydina Jaabir man akala al-basala wa suuma wal kurraasa falaa yaqrabanna masjidanaa fa inna al-malaa'ika alayhimu salaatu wa salaam tata'azzaa mimmaa yata'azzaa minhu banuu aadam waaw mu ne képp koo xam ne lekk nga li nga xam ne mooy soble ak laaj poireau mooy boo ci lekk waxoon nañ la du da ngay boole yépp mu door a nekk non benn boo ci lekk boo leen boole ñoom ñépp moom mooy mbir ma daal dina fi ñàng falaa yaqrabanna ngalawaay bu mu jege masjidanaa suñu jàkk ji mooy jàkkaay julli fa innal malaa'ika ndax malaaka yi kat alayhimu salaam tata'azza dañuy loro mimma yata'azza minhu banu adam dañuy loroo li nga xam ne doomu aadama bi doomu aadama yi dañ ciy loroo mel ni njàngale beneen saa xam da koo yàgga di ko wax moo tax nag képp koo xam ne enfreindre nga li nga xam ne mooy règle bii terew yi yeneen saa sam daj loolu ci yow da lay génnelu <laughs> yóbbu ko ba qiyaam waaw fa amara doon digle <laughs> ah bihi fa ukhrija ila al baqiya daal di koy yóbbu baqiya ta'diban lahu ngir daal di koy yare loolee waaw mu ngi noonee léegi nag Seydina Omar nag radiyallahu anhu nag li ñu wax fii li nga xam ne nag mooy solution bi waaw te ma waxoon na yow vaillant bi moom xaaroo yow moom xaaroo Seydina Omar moom <laughs> radiyallahu anhu yow moom <laughs> de naissance nga ko xam idée <laughs> loolu ci ci ci xam-xam yi nga xam ne vaillant bi day juddoo moom la mooy xam ne soble dañ koo war iyaaza ak i zose mooy zose voilà xam nga zose moom voilà dañ ko doon togg léegi say na Omar nañu nag léegi yéen nag léegi def leen ni ah fa man akalahuma léegi ku lekkati benn ci ñaar yi moo xam nag leen di boole ci togg wala benn par benn nga nga teg fee ku ci bëgg dee lekk benn wax naa la mooy bëgg lekk ah duñ la bàyyi nga lekk ko pare léegi kon waaye li muy wax ban njariñ lay am alhamdulillah fal yumit huma tabxa tabxa na rey na kase na damm li nga xamante ne nii ah, mooy xet ga ci togg ko ndax bu ko toggee xet gi day dagg day dem xet ga day dem te wax naa la kooku kenn du ko jagal fayen da koy togg ba soble ji euh, ñor bu baax waaw ci ñoomin euh, num tudd moutarde ak ñoomin ña ca des poobar ñoomin kirmasi ñoomin ñama-ñama yi nga xam ne xam ngeen leen waaw daal di marinage waaw mariner mbir yi daal di teg foofu yi <laughs> waaw mu dem ko yaaso buur wala yaaso bi nga xam ne dañ koy dañ dañ koy saasal ci tibbin ji <laughs> waaw bu mu ci kii def ba mu ñor womb daal di teg teg ci damu jën wala li nga xam ne mooy biir yëpp <laughs> wala ndawal <laughs> wala yooyu waaw mu ñu noonu waaw amul sax mu mat loolu garaaw kon lii léegi euh, euh, lii nag le Seydina Omar radiyallahu anhu moom la wax nii ne fal yumit huma tabxa képp koo xam ne lekk na ci lii na ko faat na ko na kase loole ci li nga xam ne mooy ci togg ko <laughs> léegi le fait mu ne yeneen saa sam ku mësoon a gis da koy génne ku lekkoon ñaar yi ñu yóbbu ko bax ya Imaamu Nawawi ci al mu ne hada fii ixraaju man wujida minhu riixu suumi wal basali wa nahwihima min al masjidi waaye wa izalatul munkari bil yadi liman amkana waaw mu ne dañ ci jànge ne kon képp koo xamante ne nii dafa yor dafa ñëw ñu mu fekk ci xetam mu lekkoon ci ñaari garab yii kooku lii mooy atteem lii lañ ko war a def imam ba ak auteur yi ñu jiite foofee jàkka ja wala imam bi mooy nañ ko génn mu génn jàkka ji waaw <laughs> waaw waaw ñun nag duñ ne nañ ko yóbbu ca almeer yi koñ ba waaye daal nañ koy génne <laughs> waaw mu ne wa izalatul munkari bil yadi dañ ciy jàng tamit mooy li nga xam ne jaaduwul du lu war nekk nga dindee ko ak loxo xam nga man ra'a minkum munkaran moom siiw na waaw hadiisu sayyidina abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala an <clears throat> anhu wa ardaah kon mu ngi noonu quoi voilà kon nga dindee ko sa loxo waaye kooku mooy pour autorité fay la jox san bu dee doo autorité te dafa sa kër du loo mën a def ak sa loxo fa bi lisaani sa làmmiñ bu dee xam nga ne lii baaxul xam ni ngay waxe xam noo koy waxe ak yooyu wala bokk bu ma xamul ah lii tiiwul mais dem leen laaj diw fay la jox san bu ko mënul nag fa bi na ko metti ci xolam loolu nag mooy li gën a néew ci ngëm yàlla comme ni ko imam Muslim radiyallahu anil jamii kon lii mooy léegi lëkkaaleem ak suñu bunt bii di wax karaahatu anax yi bokk tere ku lekk suum basal kuraat ah laaj soble wala poireau ak yu mel noonu nga xam day am xet loolu nag waa ji nga xamante ne tamit day yor cigarette ñi doon wax naan dañuy qiyaas ne comme ku euh, kawas yu camembert yeek yooyu nañu moytu di ko duggul ci jàkka yi parce que malaaka yi dañuy loroo ci lool comme li ci doomu aadama yi julli sawet ni ñuy loroo ci sa kawas ko yu camembert yi naka noonu ki nga xam ne daa yor cigarette waaw di tuux tuux ba pare ñëw dugg ci sàpp yi mais yaa ngi lor ñoo xamante ne nii non seulement bu dul nit ñi nekk yow malaaka yi parce que xet du naqari ja da leen di lor la leen yeneen saa salaam illa bi lool la fa inna al-malaa'ikata tata'azzaa mimmaa yata'azzaa minhu banuu aadam waaw doomu aadama yi hadiis yi naa Jaabir biñ fàttali sànq malaaka yi alayhimu salaam dañuy loroo li nga xam ne doomu aadama yi alayhi salaatu wa salaam dañ ciy loroo kon loolu euh, il faut faire attention te ay ay ay cigarette waxoon naa la ci kenn si bu ko ah cigarette dafa xaram waaw cigarette non cigarette moom amul luñ koo sib non non loolu dafa xaraama ah. kenn ko sibul boroom xam-xam yi nag dañoo nekk ñoo xam ne dañoo sàmm waaw ñi xamul seen wax dégg ñu naan dañ koo sib ñu jàpp ne waaw mooy sibeelu nàngam déedéet mooy li xam sib doo mooy dafa xaram wala tulqu bi aydikum ila tahluka la boroom bi wax bu leen di sànni seeni yoxo ci loo xam ne da leen di alak waaw bu leen sànni seen seeni yoxo ci loo xam ne da leen di alak wa ahsinu da leen def njëkk kisi di def lu rafet ak lu baax te daa bokk def ci lu njëkk ak lu baax mooy nga bañ a def loo xamante ne da nga ciy lor sa bopp loraate te waxoon na laa darara wala diraar beneen waaye bu loru te yow bu boobaa waa ñuy tux yaa ngi lor sa bopp ndax yaa ngi yàq sa poumon sa santé tub bi yen yaa ngi yàq sa bopp tu te tues à petit yaa ngi rey sa bopp ndànk-ndànk sa cœur bi di yàqu sa neer yi fu nekk loo xam ne yaa ngi indi ay cause de problème de santé pour yow ba pare yaa ngi enfumer nit ñi waaw ki nga enfumer lan la laaj ah quest fait pour mériter nga jël sa saxaar fii naqari fii naan ko ko fuuf mu koy noyyi moom di ci am problème loroo te waxoon nañ la moytandikul di war di lor ab jullit walladina yuzuuna al mu'miniina wal mu'minaat bi ghayri maktasabu fàttalikul laaya boobu ñuy lor way ngëm yàlla yu góor yu jigéen yi loo xam ne wuñ ci defuñu benn lu tax ñu war leen koo teg waaw faqad ihtamalu buhtaanan wa isman mubiina waaw ñooñu gardaaj ju nañ yenoon nañ ak duur ak loo xam ne bàkkaar bu mag ba pare beneen mbir bu tax cigarette xaraam mooy fola jàpp naan caaxaan la al abas maa xalaqtul jinna wal insa eh, wa maa xalaqna samaawaati wal arda wa maa baynahumaa laa'ibiin borom bi bindul asamaan ak suuf ak li ci diggante bi ngir fo façon fola ak beneen mbir bu gën a garaaw israaf mooy yàq xaalis waaw waaw yàq xaalis waaw yàq xaalis nga nekk yàq xaalis nga nekk voilà alal yi nga xam ne yàlla da leen koo jox ngir ngeen man cee taxawe seen dund ci baax wala tubtu sufaha amwalakum allati ja'ala allahu lakum qiyama alal yi nga xamante ne nii borom bi da koo def ci ngeen di mën a taxawe ci la seen mbir mën a taxawe seen ndigg di taxawe mais seeni mbir ak seen diine doxal ci li neex yàlla te sori li ko naqari mën a dund dund ko jaar yoon bu leen koo xam ne bu leen di yóbbu ci ngërëmu yàlla nga jël loolu yow di ko pasar pasaree te boroom bi waxoon inna allah la yuhibbul fasad waaw bi tabaaraka wa li nga xam ne mooy ak yàq waaw boroom bi bëggul ak ak ak yàq waaw waaw waaw loolu ak yàq la ak yàq la inna allaha la yuhibbul al mufsidin borom bi ah bëggul ñi nga xamante ne ñooy yàqkat yi waaw borom te la yuslihu amal al mufsidin te du du yëwanal defu fag boog ñi nga xam ne ñooy yàqkat yi waaw kon loolu lu yéeme la bokk na li gën a tax boroom loolu nekk yoo xam ne dafa dafa xaram ak wala tattabi' sabilal mufsidin waaw yow wa aslih rek waaw le Seydina Haaru euh, euh, euh, Muusaa xoon bokkam ma Seydina Haaru wa aslih wala tattabi' sabilal mufsidin yow dee yéwénal di def lu baax rek ak lu yëwén tabul topp yoonu yàqkat yi te tux yàq la paquet yi ngay jënd paquet yi ngay jënd de cigarette yi ngay jënd ñenn ñi par jour dinañ dépenser loo xam ne wala par semaine boo ko économisé woon bés bu nekk nga jël lool def ko ci benn condamné wala benn tirelire di ko denclu wóor na boo toogee dix ans dix ans néewaana projet boo soxla ci xaalis boo xamante ne loolu du la ko mën a fajal bu dul woon dara nga gis sa bokku jullit bu am projet wala bu nekk ci feebar tolof tolof soxla ñu contribuer ngir faj ko nga jël sa lool def ko ci xoolal loolu la mu toll nga def ko ngir yàlla lan ci mën a def ak yeneen yeneen yeneenu buntu yiw yu dul jeex nga jël ko di ko def ci pom yi nga xam ne da yàq sa santé yàq santé ñi la jegeel ba pare di lor ñi nga dëkkal góor bu am soxna soo xamante ne nii yéenay dëkk yéenay fanaan benn lal waaw nga naan bu dee soxna si day tux nag man ñoom ñaar ñoom ñu ngi ci lu xaram waaw mais li gën a tee ñàng mooy bu dee ne moom du tux nga xam ne saa bu nekkee sa wet te manu fee bàyyi waaw booy sëy mu mu ngi monte de kook lu nekk sa waay soyons des waaw julli nag du xaar ba tubaab bi ne xaraam na mu naan xaraam na déedéet naa la cigarette am nay temps bu waaw wax gaa yi di kii di jaay di sax loolooy wane ne yow da àgg da nekk ci ci ci a waaw di waneen bokku nga nag nga gis ay jigéen yu fuuy waaw sol seen yérey góor yoo xam ne yu bees yi génne naan ay ay ay ay Yves Saint Laurent ak nàngam ak nàngam ci styliste yi waaw sol yooyu yor benn cigarette nag sol seeni noir fumé Dolce et Gabbana di mukki di wan ne dañoo nekk ci temps bi di mbaalaale ay ñoo xamante ni nii ñu jàpp ne lii mooy modèle ba ñu nekk ñoo xam ne dañuy tux wal iyaazu billah wal iyaazu billah waaw yàq xalal yàq santé lor ña nga dëkkal ak ña ngay waxal ak ña nga xam ne ne ñoom ngay enfumer di fo di yàq xaalis ba pare yor xet goo xam ne neexul waaw te foo koo wekk ci wàllu diini bi ko séenale bu fekkoo nga yor cigarette da koy fay gaaw gaaw sax ci ngom bi nga yor ngir am haleine bu wuteeg bii xam nga ne da nga doon caaxaan waaw waaw wal iyaadu billaah kon hadis bi li nga xam ne moo fi lëkkaaleem mooy fi Seydina Omar ah dañuy wan ne man ngeen ko dafa dagan yoneen saa sam ci boppam moom nee na man du ma xaraamal lu ma yàlla daganal loolu mooy masala bañ la doon wax ñi naan est-ce daganoon ci moom wala daganul ci moom yooyu yëpp leer na hadith Seydina Abu Sa'id bi leeral na ko nee na man du ma loo xam ne ak Seydina Abu Ayyub bo radiyallahu anhuma man duma ma xaraamal ci loo xam ne yàlla moo ma ko daganal waaye astahyi min al malaa'ika man yonent bi alayhi salaam dama am kersa ci malaaka yi moo tax bëgguma di ko lekk noonu te may déeyanteeg ñoom rusulu rabbi yi ñëw di fekk loo xam ne da leen di gêner allahu akbar ay nañuy bàyyi xel waaye jàngale yonent salaam doo ñëw di jaay ne man je vois c'est ce que je vois euh, c'est ma liberté ah voilà il faut être égoïste des fois loolu waxi caaxaan la non faut vivre il faut être égoïste des fois nga ñenn ñi di ko wax foog ñu ngi wax lu am solo waxu ngeen dëgg waaw mooy man daal li man neex laay xool kanta maa ngi gene keneen ak leneen wala ña sama yoon new ci loolu doxaluñu jullit mais saa am ne lu ma yàlla daganal la de du ma ko xaraamal sama bopp waaye nag am naa kersa ci sama ndawi borom alayhimu salaatu wassalaam kon mooy yaa fay comme ni nga ko xame gis nga la chute de l'imam an-Nawawi radiyallahu anhu wa rahima mooy ginnaaw bi mu waxee lii lépp tere lekk <laughs> li nga xamante ne baabu nawi mi nag man akala suuman aw basara kuraasan muy jege jàkke yi nga baa bi kon loolu day wane daa xaram mu ne la déedéet waaw te am na solution boo xam ne fa man akalahuma fal yumituhuma tobxa képp ku la lekkati kafeel xet googee ci togg boo koy togg boo ko toggee laaj bi yooyu day deñ waaw mu ngi noonu waxoon nañ la tamit euh, yi nga xam ne boo ko defee ci daar daar xet ga deñ marulaa tere jàng dem ajàkka tamit bu dee boo utiliser pâte dentifrice ak yi nga xam ne moom lañuy ñuy utiliser alem bi ñëw loolu lépp dañ bu boobaay it mooy waxuñu la ngay lekk lool di ko def tout temps parce que loolu del def lii waaw waaye tamit attention loolu tekkiwul ne ah kon yow da ngaa bëgg a wax fii mu ne ñun bu ñu demee di féexlu fenn ah génn suñuy ganaar wala suñuy jën comme tefes lañuy dem génn jëlaale ci jën yi lakk crudité yi mooy yiñ defar soble su ñorul mënuñu koo lekk ñu ne la non mën nga ko lekk fii liñ la wax moom la leen daa sax naan loolu xaraamul Seydina Abu Ayyub ci boppam radiyallahu anhu comme niñ ko gisoon bii weesu biñ gisee yeneen saa saam laalul ndax plat biñ ko tegal moom mu ne ndax daa xaraam yeneen saa saam ne biñ ko gisee lekkul ci yenn riwaay mu ne ko lu tax lekkoo mu ne ko ah gisuma ci sa sa sa trace loxo gisuma sa jeexitalu loxo ci ndam li mu ne ko déedéet lekkal lekkal mu ne ko na daa xaraam mu ne déedéet xaraamul sauf que man unaaji man laa yi man damay déyante koo jéyantewu bu dul woon lu ñu mën a lekk la noonu même bu ñorul yoneen saa sax du na ko lekkal voilà <laughs> mooy sauf que nga moytu jamono ji nga xam ne ci ngay demee jàkka bu jegee wala jamonoy julli ak yooyu wallahu ta'ala a'lam kon ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna ci la ñu jeexal suñu chapitre bi bii di ñëw ñu gis dernier chapitre ci suñu tom soixante-douze insha allah